الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dañuy وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wa aqridu llaaha qardan hasanan wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda llaahi huwa xayran wa a'zama ajran wastaghfiru llaah واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu tahajjud bil layli bu al imaam al haafiz amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu fadli qiyaamil layli. buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci ngëneel maam taxawee julli gi guddi ñu daal di ci gis xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci la gént la mu géntoon ba nettali ko sayyidata Hafsa radiyallahu anha ñu ci xamee tamit ne maanaam xabaaru boo xamante ne dafa tukkee ci jigéen moom bu tukkee ci góor ñoo yam li nga xamante ne moom lañ ciy teel moom mooy mu nekk ak maandu te maanaam mooy kii koy wax nekk ku maandu waaye bu ñu ñëwee ci buntu àtte foofu bu buntu seede foofu la ñuy wuutee waaye ci buntu xabaar ñoom ñaar ñoom ñoo ci nuroo muy góor ak jigéen loolu lu mat a bàyyi xel la ci mbir yi nga xamante ne ak xabaare moo ciy dox ak mbir yi nga xamante ne ak seede moo ciy dox ñoom ñaar duñu benn beneen bi nga xamante ne tamit maanaam li tax imam al-Bukhari indi woon hadis bi mooy bi mu naan ni'ma rajulu Abdullahi law kaana yusalli min al-layl est-ce que baax waay gi gu waay muy Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattaab radiyallahu anhuma aka neexoon mu nekkoon koo xamante ne da daan julli guddi day julli lenn ci guddi gi wala boog mu ne euh, loolu rek ko def maanaam mooy ne muy julli guddi maanaam mën naa tekki ñaar yëpp moo tax moom ginnaaw ga maanaam nelawatul ci guddi gi lu dul lu néew mu da ñu daal di gisoon tamit baabu tuuli sujuudi fii qiyaamil layli bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu sujud gu gu yàgg ci naatu la guddi mu nekk loo xamante ne tamit kon sopp nañ ko ci naafila guddi tamit maanaam sujjóot gi mu nekk sujjóot goo xamante ne bu yàgg la maanaam rawatina ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sujjóot nit ki lu mu ciy gën a yàgg maanaam bakkaaram yi di gën a yëkk di gën a wadd di gën a rot comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon biñ ci tollee ci kitaabu sol ci <coughs> kitaabul azan gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la wax neen mu naan mu naan kaana tilka salaat mu mu ne mu ne mu ne mu ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaanat tilka salaat salaatahu yasjudu sajdata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum xamsiina aaya qabla an yarfa'a ra'sahu maanaam mu ne ni nga xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam fukki ak benn rakka yooyu moo nekkoon jullem mu ne nag danaan sujjóot du tolloog loo xamante ne kenn ci yéen daan na ko jàng juróom fukki aaya laata muy yëkkati boppam dafa noonu gisoon nañ ci baabu tarkil qiyaami lil maridi buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne bàyyi bi nga xam ne moom la ñuy bàyyi taxaw bu fekkente ne nit ki dafa feebar maanaam mu bañ a taxawati waa maanaam muy qiyaamul layli maanaam naafila guddi gi mu bañ ko mu bàyyi ko moom mu ne <coughs> mu ñu indi xadiis Seydina Jundub ibnu Abdullahi radiyallahu ta'ala al-Bajali radiyallahu anhu mi nga xam ne dafa ne istaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa falam yaqum laylatan aw laylatayni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàmbat baam dafa feebar boo tax taxawul li nga xamante ne moom mooy guddi gi maanaam ñaari guddi guddi wala ñaari guddi yoo xamante ne lawu ko naka noonu noonu lañ ko gisee tamit maanaam mu gën koo leeral ci xadis mi nga xam ne moom moo ci tegu mooy ne Seydina Jibril alayhi salaam bi nga xamante ne toog na ñaar maanaam eh, eh, maanaam toog na maanaam ñëwul ñëwul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am nag jigéen joo xam ne ci Quraysh moom moo ko doon maanaam moo doon wax loola maanaam du xadis boobu dafa ñëw ngir leeral li nga xam ne moom mooy xadis bi weesu maanaam ne ko nag se nekk ko abta alayhi shaytaanu ne shaytaanem bi moom moo yéexi ba ñëwul ci moom maanaam loolu mu nekk ŋàññ wu rëy boo xamante ne daf koo dal ci kaw yenente bi alayhi salaatu wassalaam waaye naka noonu da ko dal ci sayyidina Jibril alayhi salaam waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce aaya alquraan ngir tontu ko ne ko wadduhaa wal layli idhaa sajaa maa waddaaka rabbuka wa maa qalaa comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañ tamit baabu tahriidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ala salaatil layli wan nawaafili min ghayri ijaab buntu bi nga xam te ne moom moo doon wax ci xirtal gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon xiirtal maanaam ci julli guddi ak di naafila ci lu amul lenn loo xamante ne lu ak waral la maanaam te ñu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fëggoon na sayyidatuna Fatimata ak sayyidatuna ak sayyidina Ali radiyallahu anhuma <coughs> guddi ngir ñu mën a jóg naafila ñu gisoon ci hadith sayyidat Ummu Salama bi tamit radiyallahu anha bi yenente bi sallallahu yee yee woo gi ba man yu man man yuqizu sawahibul hujurat kan moom mooy yee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, borom maanaam borom appartement yi mooy boroom kër yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi mu daal di teg ne yaa rubba kaasiyatun fi dunya aariyatun fi fi mu ne aka bari ñoo xamante ne dañuy sol yëri fii ci àdduna maanaam dañuy solu waaye nag aka ñuy rafle àllaaxira maanaam ngir rafle gi ñu rafle ci yiw ngir rafle gi raf le ci jëf ju baax ci adduna moo tax noonu la ñuy rafle ci àllaxira lool tamit mu nekk loo xamante ne dañ ciy xamee tamit ne naafila guddi gi dafa may day may nit maanaam ak ak ak yére maanaam allah àllaxira comme ni mu ko ko waxee ci yaa ayyuhal muzammil maanaam xam ne yow yaa sàngoo maanaam kon kooku noonu tamit maanaam mooy sàngoo melo yu rafet yi maanaam loolu tamit da danañ ko gis insha allahu taala bu ñu ko waxtu bi mayee sudul ci suñu jotaay bii weesu daañ ko gis ci jotaay bii di ñëw inshaa allah beneen bi ci def mooy gisoon nañ ci kon hadith sayyidina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fëgg ko moom ak sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anhuma ñu at ala tusalliyaani daan ne xanaa doo leen julli nee na ba mu ne ko nag ah anfusuna bi yadillahi fa idha sha'a an yab'athana ba'athana ah suñu bakkan daal ci loxol yàlla la nekk maanaam su bëggee daal ñu dégg ñu yeewu maanaam danañ yeewu loolu nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem di dóor li nga xam ne moom mooy lu a ah, wa kana insanu akthara shay'in jadala ay waaye nit daal moom mu ngi nii rek maanaam moom lu ëpp ci euh, mbir yi daf koy dagge dagga sante maanaam da koy werante foo foo jaar mu ne la mais dëgg la waa mais ah, radiyallahu ta'ala anha tamit gisoon nañ ci xadisam bi nga xam ne ci loolu wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg dana bàyyi jëf joo xamante ne pour tan def koo bëgg euh, waaye day bañ mu nekk loo xam ne dañ koy farataal mu leeral ko ci ne naafila gi nga xamante ne mooy naafila tarawih li taxoon mu bàyyi ko lool tamit gis nañ ñaari xadis yooyu léegi <coughs> ñu war a gis baabu qiyaami nabi sallallahu alayhi wa sallam al-layla tarima qadamaahu mu ne baabu buntu qiyaamin nabi taxaw gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw allayla guddi gi maanaam di taxaw ci guddi gi di naafila maanaam lim ci nam mooy lenn ci guddi gi ko ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon hatta mbete tarima mu daa di méwi ñaari ndëggu tànk yi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa taxawaay gu yàgg moom moo tax mu daal di ne maanaam taxawaayam googu moo doon yàgg moo tax mu euh, euh, mu dem ba nga xamante ne euh, daal ndëggu tànk yi ñoom ñoom ñooy ñoom ñoo doon néewi loolu maanaam fi nga xam ne moom la maanaam bu riwaaya bi nga xam ne mooy bu al-Kushmayhani fi mu yem mooy baabu qiyaami nabi sallallahu alayhi wa sallam al-layla maanaam riwaaya bu Karima bint Ahmad al-Marwaziya moom moom moo rahmatullahi alayha moom moo yegg ci hatta euh, tarima qadamahu ñi nga xamante ne nag ñeneen ñi ci des ñëpp ñu solo imam al-Bukhari nga xamante ne moom lañu am mooy baabu qiyaamul layli lin nabi lin nabi sallallahu alayhi wa ñoom lool la ñu am buntu naaj la guddi bu yenente bi euh, sallallahu alayhi wa mu ne mu ne wa qalat Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wax na ne kaana nekkoon na yaqumu doon taxaw moom yenente bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit eh, moom mooy riwaaya Kushmayhani amma ñeneen ñi ci def dañ doon wax qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ am maanaam qaama taxaw na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam te riwaaya moom mooy kaana yaqumu maanaam daan na taxaw moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne hatta mbete tafattara mu daal di xotteeku xadamaaw ñaari ndëggu tànk yi maanaam ñaari ndëggu tànk yi commencé xar maanaam ngir li nga xamante ne moom mooy taxawaay bu yàgg bi maanaam da ngay gis day daal di xar ci ginnaaw maanaam fi nga xamante ne moom mooy ci tànk yi ngir taxawaay boo xamante ne taxawaay bu yàgg la moom mu daan def moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma riwaayatu al asili moom mooy tatafattara maanaam moom la indi wa tatafattara ah, qadamaahu léegi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di wax nag tatafattara lu muy tekki mu ne li muy tekki moom mooy wal futuuru maanaam moom mooy xotteeku bi mooy as-suquuqu ak xar maanaam loolu lay tekki comme ni nga xamante ne noonu lay wax maanaam as-suquuq al-futuuru xotteeku gi mooy as-suquuqu mooy xar gi maanaam loolu la mu ne <coughs> in fatara mooy in shaqqa maanaam loolu nag boo gisee mu demee nii mooy ne yenente bi maanaam euh, sayyidat euh, ki mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay daal di faral di ne di di di faral di indi euh, hadith yi nga xamante ne moom lay nettalee daa iman maanaam suy wax mu am benn baat boo xam ne dafa nekk ci alquran mu bëgg koo firi daf koy firéwee maanaam ci na mu ñëwee ci alquran maanaam nga xamante ne fii tafattar la ñëwee waaye ci alquran in fatarat la ñëw iza sama un fatarat maanaam loola tax imam al-Bukhari daa iman day daal di firi noonu maanaam mu daal di ciy namm ne in fatarat li muy tekki mooy in shaqqat mooy xar na maanaam asamaan si xotteeku na maanaam mooy asamaan si xar na rek maanaam loolu day wane ni imam al-Bukhari takkoo maanaam ni mu mel ci alquran te loolu gis nañ ko lu dul benn du ñaar te daañu am occasion tamit gisaat ko wallaahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab ilayhi haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al-imaam al-Fadl ibn Dukayn mu qaala haddathana Mis'ar te mooy ibnu Kiddaam ibnu ibnu Zuhayr ibnu Ubayda al-Kufi rahimahu al-Amiri rahimahullahu ta'ala Abu Salama mooy dàqantalam al-Amiri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 153e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci Kufa euh, mu ne an Ziyad muy ibn Alaqata ibn Malik as-Sa'labi euh, muy Abu Malik di waa Kufa tamit rahimahullahu taala génn àdduna cent vingt-cinq maanaam génn gane àdduna vingt-cinq maanaam moom téeméeri at la dund euh, rahimahullahu taala mu ne annahu qaala sami'tu <coughs> <coughs> al-Mughira te moom mooy ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud as-Saqafi Abu Isa mooy daakata wala Abu Abdullah wala Abu Muhammad as-Saqafi rahimahullahu ta'ala mu génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gise woon radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg ko yaqulu mu naan in kaana nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne in dëgg-dëgg kaana daan na nekk an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi la yaqumu daan taxaw lii salli ngir mën a julli hatta mbete maanaam bi julli ci guddi gi hatta mbete tarimu muy néewi qadamaahu ay ndëggu tànkam aw wala boog saaqaahu ay e, yeelam maanaam li nga xamante ne nag moom mooy li dëgër li wér ne ndëggu tànk yi la moo tax imam al-Bukhari rahimahullah njëkk indi hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha comme ni mu nekkee ci tafsiru imam ibn abi hatim rahimahullahu taala ngir dëgëral ne maanaam lii wér moom mooy qadamaahu maanaam ndëggu tànk yi te noonu la ñëwee ci yeneen riwayat fa yuqaalu lahu ñu daal ko fa yuqaalu ñu wax ko lahu ñeel ko fa yaqulu moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne afala akunu abdan shakura afala akunu lu ma teree doon abdan jaam boo xam ne shakuran maanaam gërëmaa kon la li nga xamante ne tamit lool lañ ko wax moom mooy ne ko ana nak ngay defee nii te yow nekk nga koo xamante ne yàlla nee na la li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ne yàlla jéggal na la li nga xamante ne moom moo jiitu ci bàkkaar yi naka noonu lu mujj yi tamit loolu yëpp yàlla jéggal na la ko maanaam foofu tamit mu mat a bàyyi xel ne baatu bàkkaar ñu koy tudd ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala ci mboolem yenente yi alayhi salaatu wassalaam du dagan ludul mu nekk loo xamante ne lu ñuy nettali la ci alquran wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy benn ngir teggin bu mag gi nga xam ne moom la ñu arab war a am ak ñoom ñaareel bi ci des moom mooy ne bàkkaar tuddul noonu maanaam ci ñoom du bàkkaar comme ñun li ñuy jàpp déedéet maanaam xilaaful lu wuuteeg li yey la te loolu moom mooy euh, mooy li nga xamante ne <coughs> maanaam tiyaaba lañ ciy am doonte donte aw awlaa la waaye dañ koy waxee ci buntu xasanaatul abraar sayyi'atul muqarrabiina maanaam ñaawteefum ñu baax ni maanaam moom mooy maanaam wala boog lu baax maanaam yi nga xamante ne ñooy yiw ñu baax ni loolu moom mooy ñaawteefum ñi nga xam ne ñoom ñooy way jege ni yàlla dëgg-dëgg waaye loolu yëpp moom mooy li ci ëpp di ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi di firé baat yooyu noonu lii moom mooy li ñu koy tënke waaye li nga xamante ne ah mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne mbir mi yamut ci loolu ci li mu yegg mooy ne loolu li muy tekki ne ñoom dañ koo def maanaam mu ñu naan la tekkalewul bàkkaar comme ni nga xamante ne loolu mooy wuuteeg li nga xam ne mooy li gën du loolu rek de waaye li muy tekki moom mooy fa ñu tollu maanaam bu ñu yéegee ci beneen niveau loolu noonu dañuy gis ne mënoon na noo nekkee lu gën li ñu nekkee woon loolu rek lay tekki maanaam kenn saa su nekk dañuy yéeg ci beneen niveau xam borom bi subhaanahu wa taala ragal ko ba pare di ko jaamoo noo xamante ne la weesu ak ñaaw ñaawteef lay doon ci ñoom maanaam loolu lay tekki waaye doonte sax tekkiwut ne la ñu nekkee noonu ci jëmmi boppam nekkul loo xamante ne lu gën la am amaa bi nga xam ne moom la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ne xanaa terewu moom xanaa lu lu tere woon ma doon waay maanaam jaam boo xamante ne gërëmaa kon la maanaam loolu day tekki ne moom jaamu yàlla la te loolu la tànn te tànnul nekk leneen lu bokkut ak jaam loolu moom mooy li nga xamante ne loolu lay tekki <coughs> te loolu mooy li gën lu ñu mën a tànn mooy nekk jaam amul lenn lu gën lu nga nit tànn ko lu gën mu nekk jaam maanaam mboolem yeneen yi ci def yëpp maanaam nekkut loo xamante ne lu gën lu ñu gën rek la maanaam mboolem martaba yi mboolem maqaama yi mboolem xaal yi mboolem yeneen mbir yëpp lu lu gën la nekkul li gën beneen bi ci def moom mooy gërëmaa maanaam loolu nag bokkut ak saakir maanaam ngir ne ki nga xamante ne moom mooy saakir bi mooy ki gërëm kooku moom mooy ki nga xamante ne maanaam li mu maanaam dafa am lu ko borom bi subhaanahu wa taala defal mu daal di gis xéewal googu ak ni mu yaatoo mu daal di sant yàlla daal di koy gërëm amaa ki nga xamante ne moom mooy sakuur moom mooy ne bu ko yàlla xañee sax mu daal di yokk ngërëm gi maanaam ngir xam ne borom bi subhaanahu wa taala xam na loo xamante ne moom xamu ko waaye tamit beneen niveau mooy shakur mooy ki nga xamante ne moom day gis ne mboolem xéewal bu yàlla defal képp kenn ci jaam yi ak képp kenn ci mbindeef xéewal la bu ko yàlla defal moom boo xam ne moom dafa war a taxaw sant yàlla ci xéewal googu yàlla def loolu def ko ci ñi def maanaam doonte moom du ko la maanaam gis ko directement maanaam effet bi agsiwul ci moom directement waaye moom day wëlbati ku taxawee taxawaaleel mboolem mbindeef yi ngir sant leen ya maam ngir santal leen yàlla ci li nga xam ne moom la leen yàlla defal kooku moom mooy sakuur maanaam te loolu noonu nga gis ne jaam loolu niveau bu kawe la laaj nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi koy laaj yeneen ci yàlla dem salaatu wa salaam addi kooku di leen ko seedeel comme ni nga xam ne noon la wax ci yent yàlla Nuh alayhi salaatu wassalaam mu ne innahu kaana abdan shakura moom day jaam la boo xam ne shakur la waaye tamit mu seet moom yent yàlla Daawud alayhi salaam mu ne i'malu ala Daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur e eh, yéen waa kër yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam leen jëf gaaw moom ak gërëm la maanaam moom mooy mais loo leen def maanaam mu ne te ba mu ko waxee hadith ba ko alquran wàccee loolu maanaam bi bi yàlla waxee loolu yi waa kër yent yàlla daawul alayhi salaatu wassalaam mu ne moo tax gisatoo leen lu dul ne guddi gi ñu ngi taxaw di naafila di julli di jaamu yàlla bëccëg gi ñu ngi woor ak <coughs> waajal xeex ngir dem xeex ak noon yi <coughs> maanaam di gis ne kon ñoom ba leen yàlla waxee loolu <coughs> ci loolu lañ taxaw maanaam kon mooy jëf gi ci jëmmi boppam moom mooy ngërëmal yàlla moom mooy sant yàlla te loolu moom mooy abdan shakuran am amma li nga xamante ne tamit moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam naafila yooyu mu doon la guddi di ko taxale loolu day tegtale ne gërëmaa kon la maanaam moom mooy ci anam yi mu gën a jafee te moom mooy guddi gi jamono ji ñëpp war a nelaw maanaam ci anam ji mu gën a jamono anam <coughs> gi nga xam ne moom la gëna a wéetee ci lay taxaw di jaamu boromam subhaanahu wa taala ba tànkam yi di néewi mu daal di te ànd ne moom bu toogoon tamit de toute façon dara du ko ci fekk te amul lenn lu ko yàlla di toppe maanaam ànd ak loolu yëpp mu ne waaye nag damay sant yàlla nekk koo xam te ne may gërëm yàlla ci mboolem mbir yi loolu kon <coughs> day wane màggaayu ki nga xamante ne moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro quatre mille huit cent trente-six six mille quatre cent soixante-onze imaam al bu imaam Muslim donc ko ñaari yoon xadis numéro deux mille huit cent dix-neuf imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre cent douze imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille six cent quarante-quatre imaam Ibn Maaja indi ko xadis numéro mille quatre cent dix euh, imaam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-huit dix-huit mille deux cent trente-huit ak dix-huit mille deux cent quarante-trois kon dañu gis mu ne baabu man naama inda saxar baabu buntu man ka nga xamante ne naama nelaw na a saxari euh, ci euh, faf njël maanaam euh, comme ngir ne baat boobu dañ def na ko wax mooy ak saxaru waaye loolu mu man ci riwaayat al asli al kushmayhani ñeneen ñi ci maanaam maanaam maanaam imam al asli al kushmayhani ñoom ñoo ko indee ak suxuur maanaam inda suxuur maanaam moom mooy njël comme ne xam naa la ko asar waa waxe wa bil ashaari hum yastaghfiruun maanaam ci njël ñoom ñi ngi jéggalu amma ak tamit tamit alquran indi na ko kom bi mu naan euh, euh, euh, najjaynaahum bi saxar maanaam ci suratu qamar ah wa illaa aala luutin najjaynaahum bi saxar voilà maanaam moom mooy kon saxar mooy njël maanaam moy juste avant li nga xamante ne moom mooy <coughs> fajar balaa fajar lu laataa fajar gi di xar maanaam muy wax kon fii ne nelaw heure boobu noonu ki nga xamante ne mooy naasi la guddi loolu def na ko def te yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam maanaam moom waxtu woowu la daan nelaw comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al-Bukhari di indee ci xadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit noonu la ko daan nelawe comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha di nekkale ci buntu bii nga xam ne moom lañ nekk qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Ali ibn Abdullah moom imaam ibn al-Madini rahimahullah di waa Basra qaala haddasanaa Sufyaan moom ibn Uyayna qaala haddasanaa Amr ibn Diinaar moom al-Asram Abu Muhammad al-Makki rahimahullah ta'aala mu ne anna Amr ibn Aws axbara muy Amr ibn Aws ibn abi aws as-saqafi rahimahullahu taala di ta waa Taif ginnaaw go mu nekk waa makkatal mukarrama Euh, euh, naka noonu euh, mu ne anna axbarahu moo xabaar anna Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di Abu Muhammad dañ ko Abu Abdurrahman wala Abu Nasir Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hafiz ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib di waa kër yéen di mbokk yéen te bi sallallahu alayhi wa sallam di waa Quraysh as-Sahmi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu nekkoon Makka maam nekkoon tamit Madinatul Munawwara ak Yonent a sallallahu alayhi wa sallam maanaam ginnaaw ga ci la dem dëkk ji Sham comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee radiyallahu anhum axbarahu moo ko xabaare anna rasulullahi naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu daf ko wax ne ko maanaam mooy bi mu koy wàññiloo naafilaam yu bëri yi maanaam ba mu yegsi ci fi nga xamante ne moom la ko doon leeral li nga xam ne moom mooy li mu ne ko ahabbu salaati gën jaa sopp yi julli ilallahi jëm ci bur yàlla salaatu daawuda mooy julli gent yàlla daawuda alayhi salaam am ci yeneen riwaaya dana salaatu nabiyillahi daawuda maanaam jullig yenent yàlla bi di daawuda alayhi salaam wa ahabbu gën jaa maanaam soppi koor ci bur yàlla mooy siyaamu daawuda mooy koorog yenent yàlla daawuda tamit alayhi mu ne moom nu mu nekkoon na yanaa mu nelaw nisfal layli xaajo guddi gi maanaam kon guddi gi partie bu njëkk yëpp da daan nelaw maanaam kon ñu gis ne daan na noppalu bu baax a baax loolu daan na ko may mu mën a noppalu bu baax a baax waaye waaye xoomu mu daan taxawee sulu sa woo maanaam eh, maanaam ñetteel bi maanaam mooy buñ ko xaajee ñetti xaaji tolloo benn xaaj bi te kon mooy buñ ko xaajee juróom benn xaaj bu tolloo mooy ñeenteelu xaaj bi ak juróomeelu xaaj bi maanaam waaye naa mu daal di nelaw sulu sa woo juróom benneelu xaaj bu mujj bi maanaam kon loolu loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam dina di wax ne daf koy tàmbalee nelaw mais daf koy jeexalee tamit nelaw su ko defee su xëyee mën a nekk en forme maanaam mën a dox ay soxlaam nekk ci nga xamante ne moom la war a nekk loolu tamit lu mat a bàyyi xel la moo tax loolu bokk na ci li nga xam ne tamit lañ ci xame mooy ne la guddi képp ku ko bëgg maanaam rawatina di yeewu heure maanaam di yeewu heure di teel a yeewu bokk na ci secret yi yu mag yi moom mooy ngay teel a tëdd maanaam képp koo xamante ne mënta teel a tëdd ñaare du mën a naaf la guddi maanaam te loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne daañ ko gisaat maanaam seytaane bokk na ci li muy def rawatina suñu jamono ji mooy day occuper nit ñi occuper leen nga xamante ne guddi gi lu tuutee ci des mu bëgg ñu tëdd ba pare bu boobaa fajar sax duñ ko yeew maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy am maanaam mm, da ngay gis ba pare. Euh, dañuy dox guddi ko maanaam ay noctambule la ñu doon mais euh, au lieu ñu ñu def lu jariñ luy jariñe maanaam nekk ci jotaayu xam-xam wala ñu jàng maanaam wala boog ñu nekk di di di di julli wala ñuy sikar wala ñu mel noonu déedéet da leen di préoccupé woo ñu nekk ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi di waxtaan nekk ci YouTube bi nekk ci affaires yi voilà maanaam di occupé wu ci yu mel noonu ba nga xamante ne nag léegi Euh, fajar gi ay une heure deux heures def naa moo ci def ñu daal di ne bon léegi heure tëdd jot na maanaam seytaane ëllëg ne leen léegi heure tëdd jot na ñu daal dem tëdd mais kooku nan nga bëggee mu mën a jóg naa fi la guddi loolu mooy benn mënta ne ñaareel bi ci def moom mooy boo moytuwul bu jant bi jógee la yeewu maanaam moom mooy daf koy tardeloo mboolem xeetu farata bi loolu nag mu nekk piège bu mag a mag a mag boo xamante ne seytaane da koy teg te pourtant bu teeloon a tëdd mais bu yeewoo sax nekk ci yem doon ne maanaam avant muy tëdd maanaam bu bu teeloon a tëdd bu pare bu yeewoo dana nekk ci yooya waaye déedéet voilà dégg nga euh, wala boog su su su defee loolu ba naafila tamit wala ba yeewu fajar geet da ngay gis ne bëccëg gi du am maanaam loolu tamit mooy mooy beneen lor gi nga xamante moom moo ci nekk dégg <coughs> Euh, mu ne waya waya soomu dadaan dadaan woor yow man bis wa yaftiru te dadaan dogit yow man bés maanaam doonu woon woor tous les jours maanaam dadaan woor bés di dog bés <coughs> loolu tamit daf ko daan yokk ak ak cawarte mais dadaan am na beneen njariñ bu ci nekk ci ñaar yi nii bu njëkk bi moom mooy day tax sa yaram du sonn loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy dana waral ci nit ki du tàmm mukk mbir mi maanaam njir ne coono gi nekk ci def loolu day tax mu ne fi ki nga xamante ne dafa nelaw ba noppi daal di jóg dagg nelaw yi fa mu neexee daal di julli daal di tëddaat dana noppalu waaye dana am beneen njariñ moom mooy mooy dana def tahajjud maanaam moom mooy fa mu nelaw ya neexee dana ko dagg mboolem tagg yi am ci koom di julli guddi da koy daal di mën a amaale ba pare ci waxtu wa mu koy def mooy waxtu yi nga xamante ne maanaam ngir ne heure boobu maanaam moom mooy ceer bu mujj bi maanaam ceer bi mu koy def waxtu woowu dana tombeek fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di wàcc ci asamaan si njëkk di laaj kan moom mooy laaj ma may ko kuy jéggalu jéggal ko voilà maanaam danga gis ne dana tombeek waxtu woowu beneen bi ci des tamit <coughs> euh, maanaam beneen bi ci def tamit moom mooy ne bu dee koor gi la dana tax ba nit ki tamit du du nekk koo xamante ne koor day mujj nekk habitude bi maanaam li nga xamante ne moom mooy li muy def tous les jours bu boobaa moom ak kaddu woor daanaka duñu wutee daanaka lu bari wala daanaka duñu wutee dara loolu nag lii day tax ba doo ko mën a def muy nekk kon yeneen i njariñ yoo xamante ne nekk na ci wallahu taala aalam hadith bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith mille neuf cent soixante-quinze mille neuf cent maanaam 1975 ba 1980 dana ko ci indi benn ci yooyu yëpp dina ko indiwaat 3418 ba 3420 tamit dana ko ci indi dina ko indi tamit 5052 <coughs> ak 6134 ak 6277 <coughs> imaamu Muslim dana ko indi juróom-ñeenti yoon ci 1159 <coughs> imam Abu Dawud dana ko indi hadith numéro 1389 ak 2427 ak 2441 imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro 772 imam an-Nasa'i na ko xadis numéro 1630 ak 1344 1388 ba 1395 ak no 2388 bokk ba 2395 dana ko indi tamit 2397 euh, ba 2403 maanaam yëpp la koy indi euh, nako noon imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro mille sept cent douze imam Ahmad ibn Hanbal moom lu baari la ko indi kon dañu gis ne waa saabu kutubu sitta <coughs> ñoom ñëpp indi nañu hadis bi rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddathanaa Abdaan moom Abdullah ibn Usmaan ibn Bajala ibn Abi Rawwaad Abu Abdurrahmaan al-Azdi al-Ataki thumma al-Marwazi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala akhbaranii abii <coughs> mooy Usmaan ibnu Jabala ibnu Abi Rawaat maanaam nañ ko gis te ci jëmmi boppam sëriñ la ci imaam al moom mu soloo ci moom comme niñ ko gisal moom mi ngi génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ah, mu ne an Shu'ba moom mooy ibnu al-Hajjaj al al-Azdi summa al-Basri rahimahullahu ta'ala Abu Bastam rahimahullahu ta'ala an muy amirul an Ash'ath te moom mooy ibn Abi Sha'sa ibn Aswad mooy Abu Yazid mooy dàkkantalam al-Muharibi al moom it waa Kufa la ta'ala génn àdduna 125e année ginnaaw ga dayante bi sallallahu euh, Abu Sha'sa mooy Sulaym Eh, la tudd Sulaym ibn Aswad ibn Hanzala al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom moo génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu sallam <coughs> <coughs> qaala sami'tu mu ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala al mu Abu Aisha al-Hamadani rahimahullahu ta'ala <coughs> anna wa mu sa'altu laaj na Aisha mu ummul mu'minina radiyallahu anha maanaam soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj naa ko ayyul amali ana ban jëf kaana nekkoon na ahabba di gën a sopp ila nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la gënoon mu ne ad-daa'imu li sax li sax yenente bi sallallahu loolu la gën a sopp maanaam moom mooy lool tamit bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne képp ko koo xamante ne da ngay taxaw di la guddi tamit wala boo nga am zikkar yooyu def wala wirdu yooyu def même xatta wirdu alquran boo am maanaam mu nekk li nga xamante ne day sax maanaam même bu dee par exemple yow dangay ne benn saar wala benn aaya lay jàng wala nangam xisib lay jàng maanaam na sax bu dee da ngay wirdu wirdu yi ngay wirdu na sax bu dee da zikkar booy def na sax looy def na sax loolu la yonent bi sallallahu moo gënoon a sopp ci moom qultu ma ni ko mata kon kañ ana kan kaana la nekkoon yaqumu daan taxaw maanaam kon la guddi gi léegi kon kañ la ka daan def mu ne kaana nekkoon na yaqumu daan taxaw isa samia bu daan dégg ak faarixa maanaam ganaar gi yuuxu ganaar gay sab voilà maanaam nga xam ne sabu ganaar gi moom te sabu ganaar gi boroom xam-xam yi naa wuute nañ ci jamono yooyu waaye bu ñu xoolee dañuy gis ne ci ceeru guddi gi lay amee maanaam bu guddi gi xaajee ci ceer bi maanaam jamono jooju lay amee maanaam te ceer boobu noonu daanaka day xaw a tolloo ceer bi nga xam ne moom la yent yàlla Daawud alayhi salaam doon nelaw lool tax imaam al-Bukhari lëkkale leen ñaari xadiis yooyu bokk nañ mu ne euh, qad qaala mu ne haddathana Muhammad euh, ibn euh, Salaam te moom mooy al-Bikandi rahimahullahu ta'ala maanaam ci riwaaya Abu Zar moom dafa ne Muhammad huwa ibn Salaam amma ci riwaayat ibnu Sakan Ali ibnu Sakan rahimahullah Muhammad ibnu Salaam maanaam moo tax riwaaya ba ma ñi ci def ñëpp dañ ne Muhammad kese lañ bind haddathana Muhammad lañ <coughs> bi <coughs> kan di sëriñu Imaam al-Bukhari mu ne qaala akhbarana Abul Ahwas te moom mooy Salaam ibnu Sulaym al-Hanafi rahimahullah ta'ala mooy Abul Ahwas di waa Kufa rahimahullah ta'ala ginnaaw na 179 mi ma ne ginnaaw gàddaay ni sa sa maanaam imaam boobu an al-Ashhas moom gisoon nañ ko léegi mooy ibn abi shahka voilà mu lan la qaala iza sami'a sarikh maanaam su daan dégg sabu ganaar gi qaamata la la du fa salla daal julli <coughs> moo tax yenente bi su daan tëdd daanaka xawul woon a mësa tëdd lu dul ganaar lay nekk ci wetam ngir mën koo yee ngir sab maanaam moom mooy comme réveil mais ganaar la daan doon sallallahu alayhi wa sallam voilà maanaam kon loolu moom euh, lu waaw moo tax ñu ma gisee ngeen di kii ganaar yi euh, fii ci euh, ganaar gi la ne ah ñii de léegi ñu def ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fii comme ganaar yi amuñu fi moom yi nekk ci kër yi moom est-ce am téléphone bu am ganaar dégg nga mu ne kon nag <coughs> ah imaam al-Bukhari kon hadith bi rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro mille neuf cent quatre-vingt-sept cinq mille huit cent soixante et un six mille quatre cent soixante et six mille quatre cent soixante-deux six mille quatre cent soixante-quatre six mille quatre cent soixante-cinq ak six mille quatre cent soixante-six <coughs> am na beneen njariñ bu ci nekk mooy du doon musique mm-hmm. li lay yee ngir ne loolu dafa mat a bàyyi xel maanaam li nga xamante ne moom moo lay yee bu mu doon musique maanaam sonnerie yi nga xam ne ne day musique parce que loolu day fëgg sa soo leen seetloo li lay yee daa iman nit ki bu tëddee di nelaw son bi muy dégg daa iman day am jeexital gu mag ci xolam bu ku ko seetlu voilà dina gis naa day yeewu sax euh, kii bi euh, kii bi euh, nekk ci moom ba léegi maanaam waa muy raisonner ci moom parce que xol bi la fëgg parce que boobu nelaw yi day tax ba yeneen kii yëpp dañuy woyof xol bi mooy yeewu yenn yeewu yi donc moom bu ko dóoree bu dee musique la maanaam effet bi mu ciy def mooy mboolem effet négatif yi am ci musique yooyu la koy def maanaam kon boo mu nekk loo xamante ne comme loolu lay doon comme ganaar googu wala alxuraan wala yu mel noonu parce que justement lu tax yent bi sallallahu doon tànn ganaar bokk na ci moom mooy dafay wuyu waxuma malaaka yi ci kaw ak seen ay ñaan yooyu tamit maanaam te heure boobu la daan tombeel maanaam mu tombé kon heure bi nga xamante ne moom la moo yonent bi wax ne borom bi subhaanahu ba ci lan ba ci asamaan bu njëkk bi daan na ana moom mooy ñaan ma jox ko kon mooy sàkku njéggal ma jéggal ko dégg nga kon hadith bi <coughs> imaamu Muslim tamit indi na ko hadith numéro sept cent quarante et sept cent quatre-vingt-deux indi na ko ñaari sept cent quatre-vingt-trois sept cent ñaari yoon 782 indi na ko 783 tamit ñaari yoon ak 785 indi na ko hadith numéro tamit indi na ko hadith numéro tamit 2818 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1317 1373 1370 imam Tirmidhi indi na ko hadith numéro 2856 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 762 1616 1642 1652 ak 5035 imam Maalik indi na ko xadis numéro quatre cent quatre-vingt-un imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon de xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko euh, ba mu des ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil maanaam la gis ne xadis bi da lu tax mu lëkkale ko ak bii maanaam xadis bi radiyallahu anha da ngay gis lu ak xadis Sayyidina Daawuud bi alayhi salaam maanaam ngir yëgle ne heure bi muy yeewu mooy heure bi ji ginaar gi di sab te mooy ban heure mooy heure bi nga xamante ne moom mooy ceeru boobu noonu kon muy leeral lool <coughs> léegi nag mu indi beneen xalis bi ne xaala bu ko gën a leeral mooy bilis naa data joxol kitaab day xadda si àndaama Muusaa ibn Ismaayil te moom mooy al imam at-Tabuzaki Abu Salamata at-Tabuzaki al-Minqari qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd te moom mooy ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Ishaq al-Qurashi rahimahullahu ta'ala eh, di waa Madinatul Munawwara ala sakina afdalu salaam mu ne qaala abi sama te moom mooy Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf muy Abu Ishaq dañu tam Abu Ibrahim moom zakara tudd na Salama muy ibn Abdurrahman ibn Awf maa ngi waa kër ñoom ñoo solo xadiis bi voilà maanaam eh, kon muy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Euh, awfu euh, di euh, waa Madina Munawwara bokk kenn ci fuqaha sabaay ci wax bi ñi nga xam ne ñoom mooy ñetteelu maam ci ñetti wax benn ci ñetteel yi kan moom mooy juróom-ñaareel ci fuqaha sabaay an Aisha ummul mu ne maa alfaahu musu koo fekk maanaam alfa alfa moom mooy fekk daje ak maanaam comme nan foofu alfa yaa sayyida halal baab maanaam ñu daal di fekk sangam ba mooy buur bi ca buntu ba maanaam ñu fekk ko waaw loolu lay teg maanaam maa alfaahu musu koo fekk moom ak saxaru njël indi fa man illaa lu dul naa iman muy aji nelaw maanaam euh, taa ni taa ni maanaam mi ngi ci nam annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii nag wax la joo xamante ne borom xam-xam yi dañoo am lënt lënt ci firi ko maanaam ngir ne euh, am na yeneen xadis yoo xamante ne dañuy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon daan na yeewu comme xadis sayyidina Zayd bi Euh, kii ibnu Saabit bi radiyallahu anhu ak ñu ko Seydina Anas nettali ak moom Seydina naa ibnu Anas ibnu ibnu Saabit radiyallahu anhu ñoom ñëpp ñu nettali ko mais dañ daan lekk moom njël maanaam dañ daan xëdd dem naka noonu Yonent bi sallallahu maanaam daf doon wax naan maanaam ne ah, bu bu jullee maanaam Seydina Aysa moom ci boppam radiyallahu anha moom ci boppam moo ko nettali xadiis foofu gisoon nañu ci jeexitalu ah, kitaab Taqsiirus Salaat voilà su jullee ba pare day xool bu fekkente ne man kii na ah yeewu naa mu waxtaan ak man su ma yeewul mu tëdd maanaam loolu day tegtale maanaam moo tax xadiis bi nekk lënt lu lënt ci borom xam-xam rahmatullah wax nañ ci ay wax yu na li ci dëgër mooy lii insha allah mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan maanaam lii moom mooy su fekkente ne du weeru koor ba pare baatul naa iman li muy tekk mooy mu muttajaan maanaam mooy mu tëdd comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee ci beneen euh, xadiis bi voilà maanaam maanaam mooy li mu tekk moom mooy ne da daan tëdd <coughs> hadith sayyidina Imran ibn Husayn maanaam su ko defee tëdd googu kon tëkkalewul ne daa iman day nelaw maanaam mën naa waxtaan ak moom mën naa tëdd nelaw <coughs> mais comme mën na tëdd tamit ngir waxtaan ak moom loolu lay tekki ba pare tamit mooy su dul weeru koor voilà comme ni ko wax hadith yooyu yëpp leerale euh, ba pare lii tamit maanaam muy muy muy nekkoon yonent bi sallallahu alayhi daa iman day xool maam mais daal heure boobu moom njël gi buy commencé ci lay ci lay arrêté naafila yi comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni bi gisoon nañu ko tamit min kulli layl awtara an-nabi sallallahu alayhi wasallam wantaha witrahu ila sahar maanaam ni ci njël ci la witaram daan yam maanaam kon heure boobu moom mooy ci sudus bi foofu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan arrêté naafila yi ngir mën daal di julli witar mu daal di jeex maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko daan defee maanaam kon xam ne lim ci nam rek moom mooy ni heure boobu da daan arrêté naafila yi loolu la nam ci wax ji voilà léeg-léeg rek maanaam mu daal tëdd nelaw léeg mu mën na tëdd bañ a maanaam ba <laughs> mën na waxtaan mën na def leneen xadis bi fii rek la ko imaam al-Bukhari indi imaam Muslim tamit indi na ko xadis numéro 742 imaam Abu Dawud xadis numéro 1318 imaam Ibn Maaja 1197 imam Ahmad ibn Hanbal vingt cinq mille soixante et un vingt cinq mille deux cent soixante-dix-huit vingt cinq mille six cent quatre dix huit ak vingt six mille trois cent vingt cinq maanaam ñu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko indi mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam a Maaja maanaam amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom indi wuñ ko beneen bi ci des moom mooy képp ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta yëpp benn yoon donc nga ko indi ci sa téere bi euh, hmm? non maanaam waa ashaabu kutubu sitta moom Ahmad bokku ci non hmm. Ahmad moom la moom lañ ciy boole juróom-ñaar ñi <coughs> mu ne baabu man tasaxara falam yanam hatta salla subha maanaam nga gis kon muy leeral waxu sayyidat Aisha bi radiyallahu anha imam al-Bukhari day def noonu comme niñ koy gisee mooy ne daa iman léeg-léeg day wax benn wax ba noppi daal di bàyyi li nga xamante ne maanaam di leeral wax jooju wala muy indi luy dëgëral wax jooju noonu moo tax mu daal di indi buntu bii ne baabu buntu man ki nga xam ne tax xara ah, dafa <coughs> fekkee njël maanaam wala boog mu ah, mu maanaam ah, dafa dafa fekkee njël wala dafa xëdd falam yanam te ne nelawut mbete salla mu daal di julli asubha suba gi lii moom mooy buntu bi nii la maanaam lii moom mooy li nga xam ne loolu la ñu ëpp indee amma euh, nga xamante ne moom mooy riwaaya al-Humawi ak al ñoom ñoo indi man tasaxara summa qaama ila salaa maanaam nga xam ne dafa xëdd ba pare daal di dem julli ji maanaam kon muy wane ni lu dul weeru koor bokku ci mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Yaqub ibn Ibrahim te moom mooy ad-Dawraqi maanaam moom moo bokk ci ñan ci maanaam ñi nga xamante ne imam imam ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo soloo seen ay xadiis waa xamgudu bu sitta bi rek imam mu nekk seen sëriñ mooy Abu Yusuf génn àdduna cent euh, euh, deux cent cinquante deuxième année ginnaaw ga àdda sa sa maanaam ñoom Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn waaw ak Muhammad ibn Musanna ñoom ñii ñoo bokk at biñu génn àdduna voilà moom cent soixante-sixième année nag la gën a àdduna moom waa Basra rahimahullah ta'ala mën a qaala haddathana Rawhun mooy ibnu Ubaadata al-Qaysi di abu Muhammad wala abu Abbaad al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala haddathana Sa'iid te moom mooy ibnu Abi Aruuba al-Adawi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Nadr Sa'd ibn Sa'd ibn Abi Aruuba Abu Aruuba mooy mooy Mihraan al-Adawi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala a ah, mu ne an Qataadata mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi muy Abul Xattaab rahimahullahu ta'aala waa Basra mu ne an Anas ibn Maalik comme ni ñëpp waa Basra la radiyallahu ta'aala anhu qaala anna nabiyya naka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Zayd ibn Saabit radiyallahu ta'aala anhu sahaaba bu mag boobu radiyallahu anhu tasaxara xëdd nañu falammaa ba nga xam ne faraga noppi nañ min suhuurihima ci seeni xëdd gi qaama ci la taxawee nabiyullah yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ila salaati jëm ci julli fa sallaamu daal di julli fa qulnaa ñu daal di wax le anas ñeen anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu kam ana ñaata kaana nekkoon na bay na diggante faraaxihimaa seenu nopp min suhuurihimaa seenu xëdd wa duxuulihimaa ak seenu dugg fi salaat ci julli gi maanaam mooy euh, diggante bi ñu taxawee ba bañuy ba bañuy liqaam maanaam mooy lim ci namm nag moom mooy noddu maanaam kon mooy ginnaaw bu mu julli ba pare ba njël jot daa arrêté julli gi maanaam dafa witaat arrêté julli gi léegi comme njël jot na mu daal di jël temps xëdd ndax njël mooy jamono ji ñuy xëdd bi gën muy si un sixième googu partie boobu moo gën ci un jamono ji ñuy xëdd loolu bi mu xëddee ba noppi nag maanaam pare fekk ñuy nodd parce que jamono jooju la ñuy arrêté xëdd maanaam jamono ji fajar gi di xaree te jamono ji fajar gi di xar ci la ñuy nodd léegi nag mu def diggante nodd googu nga xam ne ci lañ pare ak jamono ji ñu war a liqaam ngir taxawal julli gi ñaata temps la jël ah maanaam xaala mu daal ne sa qadri kéem dayak maa li nga xam ne yaqra dana ko jàng ar-rajul waaji ar-rajul waaji xamsiina aaya juróom fukki aaya maanaam mooy à peu près comme juróom ñetti minutes juróom ñaar juróom ñetti minutes jëm voilà maanaam jëm fukki minutes kon loolu day tegtale lan day day day day day tegtal maam nga gis ne moom comme jàngkatu alxuraan la imaam la ci alxuraan nga gis ne moom temps bi ci li mu koy natt mooy ni ñuy jàngi alxuraan jamono ji ñuy jàng alxuraan dégg nga eh, dégg nga rahmatullah mun a xadis bi imaam al-Bukhari indi na ko indi woon na ko xadis numéro cinq cent indiwaat jeex na romb nañ ko doot ñu ko gisati insha allah taala imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille cent cinquante-sept <coughs> imaam Ahmad indi na ko xadis numéro douze mille cent trente-neuf treize mille trente-trois treize mille